non lépp dafa bokk ci yi nga xam ne day yàq mooy baaxul ci nodd ndax yow affaire yëpp ngay dagg ashhadu an laa ilaha taxaw mel ni ku fa def cinq points ne illa allah ne déedéet façon nordu boobu it baaxul loolu yëpp ci lax na la tudd ak euh, nga ñëw ci hayya ala salat xay au lieu nga ne xayya ala salaa nga ne xayya ala salaa non non non non non non non non boobu baaxul xayya ala salaa wala euh, loolu nag lu bari la mooy qad euh, kii xayya euh, ala salaa am na ñoo xam ne xayya ala salaa la ñuy wax xayya ala salaa yem ci laa bi. te doo dégg haa bi hayya salaa la war a doon ndax taa taa taa bu bu tëju taa marbuuta bu dee moo jeexee ci baat bi ci arab kenn du hayya ala salaat déedéet loolu taa bu ubbeeku lañ koy wax manoo di gin hayya ala salaat hayya salaat non ci laxn yi la bokk ci problème yi la tamit nga ne hayya ala loolu it yàq la mooy dangaa hayya ala salaah foog taa boobu haa lay mujj hayya ala salaah foog moolu haa ñu koy dégg voilà euh, wala nga ñëw ci hayya ala falaa mu daal di effacer haa bi hayya ala falaa hayya ala falaa loolu yi baaxul mooy yu bari na yii nii ay yenn la yu ñuy tudd mais ginnaa bari yooyu kon gis nga loolu wala walla wala nga commencé euh, allahu akbar non non du akbar du euh, non non allahu akbar léegi gis nga yii nii laxn gii gépp koo xam ni nii la mel mooy li ma dañ ko ren dañ ko koy jàngal te bu kenn bu kenn jombale sa bopp jàng naan non kii damaa yàpp bul rëy kii mag mu toll ni man di di di ba man dalee kii kii kii kii maa yépp man ba ma dalee sawaay di di di di di di di di di di di nodd ba léegi ngone soo xam ne ba may commencer nodd juddoogul mu ñëw tey naan ma ay lii samay nga xam ne lii laa masa nodde baayam ne woon fi ñii nee fi ñii ñépp bàyyi moom mu ñëw tey naan ma li ngay nodde du noonu léegi mu ma ko waxatee déedéet mais mais jàng rek rek bu dee kay du noonu kay du noonu peut-être yow baayam ya ngay wax ak ña fa newoon peut-être xamuñu ko c'est une possibilité peut-être ñu xamoon ko waaye moo ñoom pour seeni raisons yoo xam ne même bu dee valable tax ñoom ñu doon bàyyi noonu wala mu amoon raison yu valable xam ne fitna na mu nar a indi daa gën a rëy lii sew boo mooywul koo xam ne yow boo ko teree loolu non seulement ci ay pexeem jàkka ji sax la ñuy tëj léegi kenn jàkka ji ci boppam lañuy ñuy suspendre dootuñu fa julli ko kay nga bàyyi ko muy wax loolu te ñu mën fay jullee gën kay voilà mooy de bàyyam mënoon na xam tanit que fitna yu mel noonu taxoon mu bàyyi ko mais daal pour wax la ne lool en aucun cas du lay boo xam ne danga naan ay ndax moom laa xamoon ak déedéet ndax loolu jàng innamal ilmu bi ta'allumi xam-xam mooy da réviser di jàng ci jàng tout le temps danga war a xam da ngay xam lu bees te ya nga xamoon mën nga ñëw gis lu ko gën a dëgër loolu loolu ñépp a koy def imaam yi ñaata ngay gis imaam al-Shafi'i surtout bari na ci ngiiram fil qadim wal hadith imaam al-Shafi'i avis ya mu amoon yu juridique ya mu amoon avant ak après yu yàgg-yàgg yu ndax lan dafa changer yu bari ndax après dafa gis yeneen loo xam ne moo gën a dëgër fi moom lam la mu doon ubbee avant loo kay doon dukki Amr ibn Abil Hasan mu ne moom ñëw naa ànd ak sama bàyyi ñu ñëw dugg ci euh, euh, nu mu di Aba Barzat al-Aslami lan la ko doon laaj kayfa kaana euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka la doon jàppe ci paa boo xam ne ànd ak doom ju rusul ci laaj lan Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu di ko laaj naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doon doon doon doon doon jàppe loolu loolu loolu loolu moom ndax loolu du rus bu doon ñun dañuy rus ak naka waxtu yi waxtu julli xamul waxtu yi paa bu toll ni ñooñ xamuñu bañ a xam mais ngir jàng xam tamit naka la ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon defee paa man naka lañ ko doon defee rek naka la ko tradition bi naka la ko yonent bi alayhi salaatu salaam doon defee kon gis nga façon yooyu yépp moo tax sopp nañ yii nag lan mooy tax mu man ko mooy mu nekk koo xam ne ku rafet jikko lay doon noddukat bi du gaaw a mer bu ñu ko bu ñu ko waxee yu mel nii di ko di ko te def ko ci secret ci euh, sutura ñëw wax ak moom tànk mu mer yu yow damay sa morom ba mu jàkk ji yëpp dégg ko pourtant yow ba nga ko koy wax dangaa ñëw ba nekk ak moom kese gaaw mer gaaw tàng mbaq nga xam ne bu ñëwee sax benn jour xaw a tardé am ku nodd place sax nga dégg ko muy protester jàkka ji fii daa am ñoo xam ne ñoo war a nodd mais yow loo ciy mer heure ba nga doon nodd jotul moo jot ñëwoo waxtu yi waaye dugg ñu ne gaa yi gaa yi ne kenn dugal nodd mais loolu loo ciy mer lan nga ciy mer man gaa yi xaw ma xamaaka ak non non bopp ngoo amul ndox moo leen jàpp xaw ma mais loolu yëpp min maka idi ci pexey iblis yi la moo tax loolu lan nga ciy mer nit noddu na sama place ñëw na damaa yéex a ñëw surtout yaa nga yéex a ñëw heure ba ñu doon nodd tout le temps lii la waa jàkk yi gis ni ñëwoo ñu ne diw jógal nga nodd nga mere leen ci wala ay place bii moom man rek ka fay taxaw man noddukat bi rek ka fa war a taxaw te lan moo tax diw di fi taxaw ba tax ñenn ñu mer daal di uti beneen jàkk wala ñu bañ ci cee ñëwal ñooñu loolu yëpp ay caaxaan la yoo xamante ne nii Euh, euh, euh, yooyu war nañ ci bàyyi xel tamit xam ne mbir yi du ay affaire du affaire ay fii laa bokk ak walla maa ko yoroon ak walla bu ñu fi kenn fontoo ak walla man man man dama nekk koo xamante ne ni ndax dafa bokk ci yi nga xamante ne nii boroom xam-xam yi rahmatullah muy beneen ci question yi mooy est-ce que dañ cee wute ki nga xam ne mooy noddukat bi moom war na laaj pay wala déet loolu li gën a dëgër mooy ne noddukat du laaj fay ci li muy nodd comme niñ ko gisee ci xadiis biñ la wax sànq bu Usmaan ibn Abil Aas bi radiyallahu ta'ala anhu dane ko wattaxid utal noddukat boo xamante ne ni laa yattaxid min anaanihi eh, eh, eh, ajran te du lool waxoon nañ la sànq këne loolu farata la mooy digle la bokk ittaxid utal muazzina noddukat boo xam ne du jël ci noddam pay mooy koo xam ne dana man nag bala maa noddu dañ may fay damay am salaire le salaire du muezzin man daal man naa mois bu ne cinquante mille may noddu bu ngeen ko manul nag defuma kooku li gën a dëgër insha allah mooy ne loolu noonu amu ci droit surtout bu dee ne dëkk bi bu dee ne dëkk bi moom rek ka fi mën a nodd moom moom dañ koy réquisitionner par force la mooy day nekk loo xam ne farata la ci moom mu nodd ndax moom rek ka fi mën a nodd kenn mënu door fi toog naan ay affaire bi léegi nag même sax bu dee nit ñi dañoo bari ñu mën a nodd moom amul droit ne man dañ may fay ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne woon wattaxid ne ko jàppal ab noddukat boo xam ne du jël ci noddam pay am na nag ñeneen ñoo xam ne dañ ne euh, léegi nga ne mais léegi xadiisu euh, abu mahzura bi am na ci yenn riwaay yi radiyallahu ta'ala anhu dane yonent mi alayhi salaatu salaam ba pare yonent mi alayhi salaatu salaam dafa jël benn ëmb boo xam ne or la ci def or benn taxas benn euh, comme benn lu ñu fas benn sër bu ñu surra surra mooy benn bësaas voilà benn sac bu ndaw benn pochet voilà genre pochette boo xam ne ay or moo newoon ci biir mu daal di koy jox sànni ko ko mais loolu tekkiwul ak pay la mooy ne loolu garaawul ne euh, waa ji amul droit laaj fay tekkiwul ne mënuñ ko jox dara man nañu ne euh, noddukat bi kat comme euh, ki jiite dëkk bi wala waa waa waa mosquée bi dajaloo ne ñoom ci seenu loo xam ne kenn forcé wu leen ci dañoo gis ni wax dëgg yàlla euh, baax na nag gis nañ daal euh, ci li nga xam ne moom la ñuy am ci keesu jàkka ji ñu ciy jël di ci jox noddukat bi di ko dimbalee loolu dara newu ci mais liñ la wax mooy mu taxaw ne man bala maa nodd da may fay loolu mooy li nga xam ne moo xaraam mooy li nga xam ne amu ci droit euh, léegi bu ñu gisee loolu moo tax loolu gis ne def ko yii yépp nag gis nga fondement fond bu bii nii bu dee moom la da ko respecté mooy yiñ doon wax yépp muy def ay njuumte am ñu koy corriger walla am ku ji noddu tey euh, fekk ñëwul woon du ci mer ndax lan da ko def ngir ibtira a wajhillah da koo def ngir sàkku moom gërëmu yàlla rek lay sàkku non loolu rek lay sàkku nekku fi di di mer ak non da koy def ngir yàlla bu ñu nee ko dinañ ko jox dara loolu ñoom la mais moom yàlla doxoon muy def léegi nag mu des beneen laaj bala ñu ñëw ci façon nodd yi mooy est-ce que euh, nodd dañ cee chartal waa ji am euh, nekk euh, làpp walla mooy est-ce dañoo chartal ci nodd waa ji balaa nodd na laab mooy na am soit bu doon janaaba la am mu sangu ba pare wala bu doon ne jàppam dafa toj mu jàppi ba pare loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dafa am ñoo xam ne dañ koo sib benn mbooloo comme ñoom Ata ibn Abi Rabah Mujahid imam Awza'i rahmatullah alayhim Euh, naka noonu imaam Shaafi'i comme niñ nga waxoon bu yàgg ja moom bu njëkk ba da ko doon da ko siboon euh, ne moom imaam Shaafi'i comme waxu ñële bu ko defee nag bu noddee saa njàpp saa mu am njàpp loolu tamit dina ko doy na ko mais nag sib na mu daldi ñoom ñi ñépp nit ki di noddu saa mu am jàpp euh, am ñu ne ñeneen loolu benn wax la am ñu ne bu mag bi mooy koo xam ne dafa am janaaba comme imaam ahmad rahmatullah yi dane kooku ki nga xam dafa am janaaba moom du nodd euh, mu ne nag waaye nag bu dee nag dafa nodd te amul laab mu ne yaakaar naa ne njortu naa ne loolu problème du ci am am ñu ne non non non kenn du nodd ku jàppul ku amul njàpp du nodd képp koo xam ne danga tojal dara noo tojale bu mag beeg gu ndaw bi kooku du jàpp du du nodd ku ku war a nodd daal mooy ki nga xamante ne ni dafa am dafa jàpp am nag ñeneen ñu ne noonu comme imaam Maalik rahmatullah alayhi ñu ne nit ki mën na nodd yu'adhinu ala ghayri wudu wala yuqimu illa ala wudu loolu la Malik imam Malik doon wax rahmatullah alayhi ne du nodd mën na nodd du mën naaw nodd sans euh, li nga xamante ne mooy euh, euh, mu am mu mu mu mu laab waaye nag buy taxawal mooy iqaama nga xam ne julli rek a ci des boobu bu mu ko def nag lu dul mu am jàpp waaye tamit jëli nañ tamit ci moom mu ne ñaar yooyu yëpp bu ko ci defee tamit mooy Euh, que ne non lii mooy imaam euh, waxu imaam Maalik mooy noddu bu dee noddu mën na koo def sans njàpp mais iqaama na ko def lu dul ne dafa am li nga xamante ne mooy njàpp kanta imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dana képp koo xam ne dafa noddu wala mu taxawal mooy mu iqaama noddu wala mu te amul euh, njàpp loolu moom loolu doy na leen mooy baax na te duñu rëb duñ new kon nag gars yi comme que doy na leen mooy duñ ne comme ñi nga xam ne dane kii ne moom par force day da kooku daa kii nodd daa war a am jàpp kooku moom daa la dañuy reprendre at noddu geeg ak ak iqaama bi mais imam Abu Hanifa dane yooyu yëpp jaru ko mooy ne ku nodd te amoo njàpp baax na ku iqaama taxawal amoo mooy nga taxawal ba pare ne allah ba gars yi waaji allah akbar yow nga dem jàppi <laughs> loolu dara new ci loolu nag insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër këne ndax lan ndax bokkul euh, euh, bokkul ci charti nodd ak taxawal ak iqaama këne waa ji il faut mu am njàpp comme que julli la ne moom moom julli moom da jàpp loolu gisoon nañ ko bi ñuy wax ci wàllu julli loolu euh, bon loolu xam nañu ko mooy condition sine qua non nit di julli mooy foog mu jàpp laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda suñu yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci hadiis eh, imaam abu eh, abu hurayra radiyallahu anhu ne buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp loolu julli la mais iqaama bokkul ci mooy julli gi jotagul te waxoon na ci hadiis sayna ali radiyallahu anhu ne lii nga xam ne mooy ubbi julli mooy allahu akbar comme ko waxagoo mooy nag ci biti boo amul njàpp dara newu ci loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën a dëgër que ne ku nodd te amoo njàpp waaye te nga taxawal iqaama te amoo njàpp loolu baax na waaye nag li gën li gën li gën mooy nga nekk koo xamante ne nii booy jàpp dangay eh, eh, booy nodd nga am jàpp loolu mooy li nga xam ne mooy li gën wallahu taala alam euh, ba léegi ci masaa'il yi mooy est-ce que noddukat bi mën nay noddu di wax noddukat bi ci lañ ne ba léegi mooy boo seetloo bañ commencé ci affaire ba léegi baat yeeg juum yeeg yooyu yëpp ñu ngi ci noddukat bi rek lañ ne noddu gi ci boppam naka la loolu ñooguñ ci ak tamit ki nga xam ne mooy déglu noddu gi kooku it ñëwaguñ ci mais ñun fi ñu nekk mooy mooy euh, ci noddukat bi ci lañ ne ba léegi léegi euh, laaj bi mooy est-ce que noddukat bi mën nay nodd di nodd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar man eh, musaakaay entre temps ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah eh, xëy loolu est-ce que naa nekk loolu noonu <laughs> loolu xam nga loolu c'est bizarre <laughs> moo na amaana <laughs> euh, euh, li gën a dëgër insha allah pour bañ a kii mooy li imaam Maalik wax rahmatullah alayhi mu ne euh, xamuñu xamuñu lam naa lam ahadan bihi takallama bayna dhahrana zahraanay adhaanihi mu ne imaam Maalik ne man de xamuñu te xamuñu kenn koo xam ne dañ koy roy <laughs> ku ñuy roy koo xamante ne nii doon na nodd ci biir nodd gi mu ciy waxtaan mu ciy wax ay wax am na nag ñoo xam ne dañ ne garaawul am na dafa am ñu ne ci waroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne garaawul am ñu ne gis nga imaam Malik moom moom dafa catégorique mooy ne xamuñu mooy ne loolu moom dafa jàpp ne loolu man da nekk te loolu nag incha allah lu dëgër la ndax day wane ndax tamit loolu du sinon du jox gëddu gëddu mbir mi même bu dee ñëw na ci ay xadiis yoo xam ne euh, am na comme Sulaymaan ibn Surad radiyallahu anhu saxaaba la woon rahmatullah radiyallahu anhu euh, que moom doo doon na ko def que da doon nodd ci eh, benn armée lañ demoon lañ newoon muy nodd ba pare digal benn booyam benn jaamam am lu ko digal fekk mu ngi nodd ngir mu defal ko eh, malgré loolu da gis ne loolu dafa am yoo xam ne dañuy mooy ne yu man da ñàkk la am na tamit ñuy sukkandikoo ci ne man naa nekk li Abdullah ibn eh, Abbas radiyallahu ta'ala anhuma doon wax bi nga xamante ne nii ci la newoon Euh, kii Abdullah ibn Abbas dane woon waa ji dafa am ku ko doon noddal fekk noddukat bi benn bésu àjjuma boo xam ne da doon taw taw bu bari mu ne moom Abdullah ibn Abbas ne noddukat bi ne ko boo ida balaghta hayya ala al falah faqul ala sallu fi rihal ne bu ngeen ne noddukat bi boo waaji ji mu ne ko boo boo boo àggee ci hayya ala al ida balata hayya hayya alal falaax ngir ñu ñëw julli si di leen woo nee leen alaa waawee julli leen ci seen tànt yi ngeen nekk ndax tey dafa taw taw bu metti gi yooyu e, noddukat bi na ko lii mooy lan mu ne ko bañ ko laajee bokk nit ñi laaj ko ne ko mais luy loolu mu ne fa'alahu man huwa xayrun minni ku ma gën fuuf di yonente bi alayhi salaatu def na léegi ñoom ñu ne lii day wane ne waa ji noddukat bi man na ndax wax jooj mu ci dugal ala sallu fii rihaalikum lool wax la joo xam ne bokkul ci nodd bi mais dañ naan la benn comme que yonent bi alayhi salaatu def na ko loolu day wane ne mën naa nekk mooy ne ci nodd gi la bokk mais ci circonstance yoo xam ne yu précise la mooy ne bu dee jamono ju mel nii la muy taw taw bu bari bu boobaa wax loolu ci boppam loolu lu ñu yoonal la loolu bokk la comme que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko kii kon kay jeex al mu rax mu ne man def na ko def na ko koo xamante ne moo ma gën mu yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër que ne nit du nodd ba pare comme li Imaam Maalik wax gisuñu kenn ku ñuy roy koo xamante ne nii day day wax bayna zahraani adaan yi di nodd di wax ay yeneen yoo xam ne bokkul ci nodd gi léegi nag bu dee wax yu mel ni comme ala sallu fi rihaalikum loolu hayya ala loolu bienvenue ndax loolu yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko jàngale kon loolu euh, mooy incha allah mooy li nga xamante ne ni mooy li gën dëgër ndax sinon euh, day indi li nga xam ne mooy istixfaaf mooy mbir mi mën naa nekk loo xamante ne nii euh, nit ki day day mel ni kuy woyofal mbir yi voilà te tamit bu ko ñeen gisee dañuy gis gëdd biñ ko waroon a jox day deñ voilà yooyu tamit yu am solo la yu ci bàyyi jara bàyyi xel la ndax da dafa nekk jaamu yàlla goo xam ne noonu la ko yonent mi alayhi salaatu salaam biñ ko bi mu commencé ba léegi gisuñu foo xam ne yonent mi alayhi salaatu ñi ko doon noddal dañu doon nodd ba ci yàgg di wax seeni soxlaak yooyu di wala di am yu ñuy wax loolu mooy li gën a dëgër insha allah wallahu taala alam léegi beneen masala est que nit est-ce que noddu ci jàkka yi rek lañ koy def loolu mooy est-ce que ku julli biir këram am na droit noddu biir këram moom rek wala moom njabootam wala mu nekk ci àll bi di voyage yi après daldi euh, euh euh euh fay noddu est-ce que kooku am na droit def loolu wala boog dafa nekk loo xam ne surtout bu dee ñu ne noddu farata la est-ce que farata gi foofu da cee bokk que ne kooku moom ku fi wéeti dangaa war a noddu sa biir kër wala est-ce que bu ma nee ci dëkk bi jàkka ji noddu man deew ma ci jàkka ji est-ce que damay jullee sama kër noddu damay noddal sama bopp wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute waaye pour bañ a dugg ci kii yi muy gën a gudd mooy ne li gën a dëgër mooy ne nit ki am na choix bu dee ci dëkk la nekk am na choix bu ko neexee noddu biir këram même bu dee jàkka ji noddu nañ après daldi xam di julli euh, loolu mën na koo def te noddu kenn chartalu ci ne il faut gaa yi nekk mbooloo ndax lan xadiis seydna abd abdullah ibn eh, eh, san eh, abu sa'idin al radiallahu taala anhu bi nga xam ne imaam al buxaari bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko solo imaam abu sa'id al-xudri radiallahu taala anhu wa arda dafa wax benn dafa doon wax benn taabi'i boo xam ne nee na ko man dama laa gis euh, imaam al-Bukhari yi euh, wax naa la ne bokk na ci ñu ko solo muy Abdurrahman ibn Abi Sa'sa al-Ansari thumma al-Mazini moom da ko jële mu abd Abdullah ibn Abdurrahman da ko jële ci kan ci an abihi muy Abdurrahman euh, mooy abdirahman ibn abdillah ibn abdirahman ibn abi sansan al ansaari da ko jële ci baayam moo ko nettali ne aba sa'id al xudri dane ko inni araaka tuhibbu al ganama wal baadiya fa in kunta fi ganamika aw baadiyatik aw baadiyatak fa adhanta bis salaa farfa sawtaka bin nidaa fa innahu laa yasmacu mada sawti almuazzini jinnun muazzini sawti almuazzini jinnun wala insun wala sheyun illa shahida lahu yowma alqiyaama ba pare Seydina Abu Saïd al-Khudri ne ko sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne taabi'i boobu ne ko eh, inni araaka tuhibbul ghanam moom abu sa'id saydna abu sa'idin al-xudri radiyallahu anhu mu ne euh, man de gis naa la nga nekk koo xamante ne ni euh, ku bëgg ku bëgg euh, ak jur nga mooy yow ku bëgg àll bi nga bëgg jur ji bëgg sàmm wal baadi yi ak àll bi yow dama mooy dafa gis ne moom dafa bëgg àll bi am moom nit ñoo xam ne moom ville bi boo ville bi gina a panaale boo boo leen yóbboon dëkk bi gën rafet ville ci monde bi ñoom moom moom du dara ci ñoom ñoom àll boo xam ne yow boo fa nee nag naan fii da ay néegu ñax ay tool moom yooyoo ko neex bëy yi di mbeefee xar yi fas yi mbaam yi moom loolu pour moom moo dàq ci kaw suuf am na nit ñu mel noonu ah te man muy sorewuma ci nag man àll bi moom daf ma neex quoi <laughs> mu ne Euh, mu ne ko nag inni man araaka dama laa gis xanam a nga bëgg euh, euh, li nga xam ne mooy jur ji wal baadi àll bi fa in kunta fii ghanamika ne ko nag boo nekkatee sa biir jur gi di leen sàmm ci àll bi aw baadiyatik wala nga nekk ci sa àll bi même bu dee yoroo ay jur nga nekk ci àll bi fa adnanta salaa julli jot fa adnanta bis salaa ngay nodd mu ne ko farfan sawtaka bin nidaa booy nodd bul nodd nodd bu suufe de yëkkatil sa ba ci kaw mu ne ko fa innahu ndaxte kat laa yasmau di dégg madaa sawtimul muazzini e, porte wu mooy baatu fu mu sori sori baatu noddukat bi dara du ko dégg ko dégg jinnun du caagante ne li ko dégg jinn la wala insun du càngante ne mu nekk lan li nga xam ne mooy nit nit ku ko jinne wala nit wala shay'un du dara même bu dee garab yi sax garab yi ak lépp loo xam ne lay dégg picc yéeg lépp jinne ya fa new yeneen ya fa ne xar ya fay romb nag yi picc yéeg jaan yeeg bar yeeg yépp yoo xam ne dégg nañu sa noddu gi dégg nañ sa baat noddukat bi illaa lu dul shahida lahu yawmal qiyaama lu dul yawmal dina seede ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ne ah borom bi kat diw mii déggoon naa ko mu lay muy nodd allahu akbar cay way jële ba pare Seydina Abu Saïd al-Khudri ne sami'tuhu lii ma la wax nag yow man maa ko dégg min rasulillah ci ndaw yàlla li laa ko dégge kon pour wan la ne mooy ni nit mën na nodd mais bu dee ne yow même bu dee ci àll bi mooy ne bu dee këram mën na nodd bu dee dañoo dajaloo nii même bu dee moom rek a nekk mën na balaa julli mu daal di nodd daal di taxawal daal di julli walla ñu nekk foo xam ne dañ fa nekk di kii nekk mbooloo euh, julli jot bu leen neexee ñu nodd daldi di julli euh, waaye nag waaye muy lu am solo loo xam ne lu jar a bàyyi xel la mooy bu dee ne jàkkaay dëkk bi dañoo nodd ba pare yéen ngeen yor micro fexeel bu leen nodd nodd bul ta nodd goo xam ne day indi confusion ci jullit ñi déedéet déedéet surtout bu dee ne yéen ngeen après ngeen bien après nodd gu njëkk gële ba ñoon julli ba dem ngay noddaat ba nit ñi dégg ko foog ne bële la déedéet bu boobaa bul def loolu mooy noddu loo xam ne yéen ña fa ne dina yem ci yéen waaye bu mu fa génn ndax da ngeen indi laps ba pare indi confusion te lool mën na jur fitna diggante yéen ak waa dëkk bi walla ak waa jàkka ji te loolu nag mooy musiba la yoo xam ne jarul a taal euh, léegi beneen masala mooy euh, est-ce que benn jàkk jàkk joo xam ne dañ faa noddu ba pare julli fa est-ce que beneen mbooloo mën nañu ñëw ne ñun dañu nodd seenu nodd ci biir jàkka di daal di fay julli loolu nag am na boroom xam-xam yu bari dañ ci wute boroom xam-xam yi rahmatullah alay euh, waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ne mën naa nodd mën naa nodd ba pare daal di taxawal iqaama am ñu ne déedéet day ñëw rek iqaama ko loolu moom la ku mel ni imaam Maalik rahmatullah loolu mooy loolu la gis te loolu mooy insha allah li gën dëgër am na nag ñeneen ñu ne euh, non du noddu te taxawal day ñëw rek julli loolu jële nañ ci ku mel ni euh, euh, imaam Abu Hanifa loolu la wax ak mbokkam yi ak taalibeem yi na ko noon imaam alxasanul basri rahmatullah alayhim waaye insha allah li gën a dëgër mooy li nga xam ne mooy li ñoo imaam Maalik wax wax ndax lan ndax lan ndax mbir mi day indi fitna imagineel mooy ne day ñëw rek moom li muy def bu ñëwee euh, wala mbooloo moom bu ñu agsiwaatee ci jàkka ji dañuy ñëw taxawal mooy du ñu nodd ndax jàkka ji nodd nañ fi ba pare bés boo ko defee mooy ne yow fitna nga yee imagineel nañ imaginer rek ñun suñu jàkka yi nga xam ne problème yi ci am rek ni mu baree nga ñëw te loolu day ubbi buntu ay mbooloo yoo xam ne bu ñu d'accord ak imaam diw jaral na leen ñuy bàyyi ba saabu bu jullee ba pare ba xam ne jeex na ñoom ñu ñëw jël micro bi wala taxaw leen nodd ba pare taxawal julli seen julli loolu kenn du ko def yow julli beneen mbooloo rek ci biir jàkka rek ginnaaw jàkka julli euh, imaam bi loolu rek dafa am wuti ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi même bu dee li gën a dëgër mooy ne mën naa nekkaat beneen mbooloo comme nga dugg si yéen ak ngeen nekk ñetti nit fekk imaam bi sëlmal bu boobaa man ngeen julli mbooloo ndax loolu moo gën salaatul jamaa moom moo gën julli kenn kon ni nga xam noonu la ñëwee ci xadiis yi loolu moo gën mais imagine loolu rek boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lan moo tax mën di wute ci seen biir ndax xool fitna googu mu mën a indi le fait que nga julliwaat mën na tax te tamit euh, defaat mbooloo day tax nit ñoo xam ni Euh, ñoom léegi noonu la ñuy def dañuy bàyyi rek ba imaam yi pare ñu ñëw def seen mbooloo bopp ñi nga xam ne ay xaari ji la ñuy nekk ay xawaari ci biir jàkka ji génn ci ci ci ci ci mbooloom nit ñi loolu bu dee côté bopp nga xam ne sat saddu zaria moo tax ndax loolu day indi problème bu gën a rëy mooy day indi fitna diggante jullit ñi bu boobaa ci kaw loolu lañ koy tere léegi imagineel ne yooyu yëpp yow nit ki ñëw nga ne leen may leen ne leen ñoom mën nañu noddaat loolu day gën fitna moo incha allah li gën dëgër mooy li imaam Maalik wax rahmatullah alayhi te tamit lool la imaam al-Awzaa'i wax ak ñoom imaam Taawus ak Ataa ak Mujaahid rahmatullah alayhi kenn day dañuy ñëw rek taxawal boo ko defee après du ñu fi nekk di julliwaat ndax loolu day indi li nga xam ne mooy fitna ak problème ci li nga xam ne mooy biir jullit ñi euh, rahmatullahi alayhim léegi foog naa jeexal nañ ci côté boobu léegi nag mu dese ñu li des incha allah te amaana ci la ñuy jeexal mooy alfazul adhan bala ñu ñëw ci kiy déglu nag ki nga xam ne mooy dégg noddukat bi moom lan lay wax balañ ci ñëw incha allah léegi nag ñu ñëw ci moowi noddu ama gisoon nañ ci jataay bee weesu Euh, ci xadiisu euh, euh, Seydina Abu Zayd Abdullah ibn Zayd ibn Abdi Rabbi radiyallahu taala anhu ci xadiisam boobu gisoon nañ fa li nga xam ne mooy noddu gi naka la ko ko waa ji waxe woon ci gént gi ak naka la ko waxe yonent bi alayhi salaatu wassalaam da xam ne noddu ñetti façon moo ci ñëw ñetti façon noddu déglu bi ñu njëkk bi ñu njëkk quinze baat la quinze quinze baat ay phrase quinze phrase bi ñu njëkk mooy bi ñu gisoon bi weesu bu Abdullah ibn Zayd Abdullah ibn Zayd bi mooy ban quinze yooyu mooy lan mooy quatre fois ngay wax allahu akbar allahu akbar euh, après lii am na masala boo xam ne dama ko fàtte woon dama koy tudd léegi te ñu continuer lii moo ko fàttewul insha allah ñoo mooy est-ce que dinañ ci ñëwaat moo ko fàttewul est-ce que noddu mën nañ ko def ci beneen langue bu dul arab loolu insha allah nañ teg foofu bu ñu paree ci lii bu bu dee ne fàttaleku naa ko mu dugg ci laata ñuy wax ki nga xam ne moom mooy déglu nodd mooy dégg noddukat bi ana lan lay wax moom lan lañuy xaar ci moom ak lan lay wax euh, léegi kon façon nodd bi bi ci njëkk mooy bu riwaaye bu Seydina Abdullah ibn Zayd bi bi nga xam ne moom la jéntoon te wax naa la quinze baat la jumla la fi ay phrase mooy allahu akbar yu njëkk yi dañ koy def ñeent comme niñ ko gise woon ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi itam imaam Abu Daawud ak waa ashaabu sunan ak imaam Ahmad solo woon imaam al Buxaari ad-Daarimi ak ñoom mooy naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar loolu mooy ñaata ñeenti yoon mooy kaata ngoog loolu mooy wi njëkk léegi li des ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu laa ilaha illa li des yépp nga def ko ñaar-ñaar ba mu des li nga xam ne mooy laa ilaha illa allah bi boobu moom benn yoon lay doon loolu mooy première façon bi léegi nañu wax lépp te nga compter nga xool mu mag quinze mooy phrase allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy ñeent ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah muy siis ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah muy huit hayya ala salaa hayya ala salaa muy dix hayya ala al falaax hayya ala al falaax muy douze allahu akbar allahu akbar muy quatorze laa ilaha illa allah muy quinze loolu mooy façon bu njëkk gis nga jàpp nga am loolu la boobu mooy première façon bi te bii moom la kan jël euh, imaam Ahmad rahmatullah alayhi ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhima ah kon lool mooy bu njëkk bi ñoom adaanu bilaal lañ jël moom lañ naan adaanu bilaal eh, adaanu bilaal bii moom mooy bu abdullah ibn zayd buñ la waxee adaanu bilaal ak adaanu abdullah ibn zayd benn la ndax moom moo ko géntoon ñëw yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko wax ko Bilaal te Bilaal moom la doon nodde euh, kayfiya bi muy façon bi moom la imaam Abu Hanifa ak li nga xam ne moo gën a siiw euh, ci ngiiru imaam Ahmad ñoom bii lañ jël mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenti yoon yeneen yépp ñaar ba mu des bu mujj ashhadu an la ilaha illa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaah hayya ala salaah hayya ala alfalaah hayya ala alfalaah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah boobu la xanafiya yi ak ngiiru imaam ahmad daal jël te mooy xadiisu abdullah ibn zayd defoon nañ taxrij radiyallahu taala anhu wa arda te boobu lañ xam ne ci adaanu bilaal bii la waxoon yonent bi alayhi salaatu mu ne ko innaha la ru'ya haqq insha allah kon benn ngo deuxième bi mook bi ñu génn ñoo niroo mooy bi ñu weesu ni ñoom ñoo niroo sauf que sauf que sauf que ndax xam nga biñ génn ñaar lañu wax quinze bii nag dix-neuf la waaw lu tax mu nekk dix ndax dafa am yoo xam ne danga leen di répété waat quatre fois muy ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa danga leen di répété xam nga deux fois la woon ci bii ñu génn mais quatre fois lay doon bii ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga répété ko moom au lieu deux fois quatre fois léegi kon bu ci nekk ci bële deux la woon ashhadu an la ilaha illallah deux ashhadu anna muhammadan rasulullah deux nga yokkoo ci benn bu nekk ñaar ñaar yooyu nga ci yokk muy quatre nga yokkoo ca ci quinze bu muy dix loolu moo wutale bi ñu génn bii ñu wax sànq te xanafiya yi jël ko ak imaam ahmad rahmatullah alayhi ngiiru imaam ahmad loolu Euh, moo ko wutalee deuxième bi deuxième bi kon lan la mooy loolu la ñuy ak tarjien mooy lan mooy lii nag naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy ñeent après boo waxee lool ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah bu ci nekk nga wax ko ñaari yoon mais nga wax ko ci loo xam ne lu suufe lay doon ñi nekk sa wet dinañu ko dégg ñi nekk ci biir jàkka ji ñi la jege dinañu ko dégg après boo waxee loolu pare nga yëkkatiwaat sa nga reprendraat lool mais wax ko lu gën a kawe ne ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan siiw na Sénégal bi siiw Sénégal du moom mais dinañ ci ñëw lii mooy de mais kayfiya boobu loolu la ñuy woowee tarjien le fait que ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii la jàngal euh, Abu Mahdura radiyallahu taala anhu ndax dane ko dane ko bi mu ko koy jàggal mooy bi ñu la waxoon sànk ne dafa dégg ay gone doon fowe euh, mooy ñooñu ba mu demee Xunayn ay gone yu jóge Màkka di fo euh, noddu gi di jéem a toppandoo boo ki nga xam ne moo mooy noddam noddukatam bi mu daal di dégg yonent mi alayhi salaatu dégg dégg baat bi dégg ci ñoom koo xam ne ku mën a nodd la hee après nag ci la ne ci la leen woo ci la leen woo biñ ñëwee mu wax ku nekk na nodd ba ki mujjee nodd muy Abu Mahzura mu ne ko haa yow mii la woon ñëw woo ko mu ñëw mu raay karaw euh, bopp bi ba pare daal di raay dënn bi ba ci côté jumbax bi jàngal ko ne ko waxal jàngal ko nag noddu dëgg-dëgg bi ko koy jàngal lii la mooy dane allahu akbar allahu akbar ci kaw ba pare mu wàcc baat bi ashhadu an laa ilaha illa allah an muhammadan rasulullah ashhadu an laa ilaha illa mooy ngi reprendre ñi loolu lépp ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp nga daal di leen reprendre mais ci kaw bu nekk ñaari yoon loolu lañ naan tarjian le fait que lim ko ne irjian dane ko ndax dane ko ci dellul wu te ngay xëcc ko sa baat mooy wam mooy nga daal eh, eh, eh, sa baat nga daal di koy euh, gina taw wi mooy gin koo wax ca kaw dana ko irja fam dut min sawti nga gina xëcc sa baat loolu mooy tarjien léegi nag bu paree ci lool loolu moo tax mbir mi nekk la nekkoon quinze ci bu njëkk bi nekk dix-neuf fii ndax xam nga bu njëkk bi amul ashhadu an la ilaha illallah da ngay ñëw rek wax ko ci kaw ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah deux fois mais bi da nga koy wax ndànk ba pare reprendre ko ci kaw door a continuer nag li des ci nodd bi ala salah salah hayya ala al falah hayya ala al falah allahu ilaha illa loolu waxoon naa la asxaabu sunan ñoo ko solo imaam Abu Daawud imaam At-Tirmidhi An-Nasaa'i Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo ci xadiis boo xamante bu xasan la boo boole yoon yëpp wax naa mooy imaam bu am na boo boolee yëpp tamit day gën a mooy xasan la mais am na euh, muy xadiis bi waxoon nañ ko sànk bu imaam Abu Mahdura bi loolu mooy deuxième façon bi muy ñaata dix-neuf o boo xam ne dañ ci yokk quatre ci quinze yi njëkk yi di adanu Bilal wala adanu Zayd euh, Abdullah ibn euh, euh, Abdullah ibn Zayd ibn abdi rabbi ta'ala anil jami façon bii nag bii moom la imaam Ash-Shafi'i jël lii mooy adaanu Shafi'i yi rahmatullah alayhim mooy gis nga moo tax gis nga ngir yi taxaw rek ñu naan la am na yoo xam dañuy dañ naan rek ñii saafin yi lii la ñu wax bul foog ne dañoo toog rek di xalaat lépp ay xadiis la gis nga gis nga mbir mi moo tax fay attention bala nga taxaw naan imaam diwog yooyu di wax ndax ñoom duñu ñu ñu ñeme yàlla comme ñun ñoom lu ñu wax rek comme niñ ko waxoon maahu dalilu mu ngi ànd ak dalilam léegi mu am beneen troisième façon et dernier Euh, troisième façon bi nag ay dernier bi euh, daanaka daanaka moom bii ñu jóge benn la moo tax ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar bi mu leen di tudd euh, ci al-Fath dalee na boole mais suuf que dane waaw benn lañ sauf que mooy dane imaam Malik ak imaam Shafi'i moom lañ jël suuf que bu dee Maliki rahmatullah alayhi ñoom au lieu début bi nga def ñeenti allahu akbar allahu ak allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñoom ñaari yoon rek la ñaari yoon allahu akbar allahu akbar après waajina ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ilaha illa allah continuer mooy ne ñoom lan mooy seen différence ak bi bi weesu mooy ne au lieu bi allahu akbar yi nekk ñeent ñoom ñaar la loolu mooy bu boobaa ñaata lay doon 17 au lieu nga ci yokk 4 comme tarjih bi moo ko nekkoon sauf que ñoom dañu dindi ca ñeent yu njëkk yi allahu akbar allahu akbar yi ñu gisoon ci hadith Abdullah ibn Zayd bi ak xadiisu abu mahzura bi ñoom deux yi ci kanam lañ ko dund te yooyu euh, dafa ñëw ci euh, bii imaam waa ngiiru imaam Maalik jàpp rahmatullah alayhi mooy dafa am benn ci riwaaya xadiisu imaam abu mahzura yi radiyallahu ta'ala anhu mi yonent mi alayhi salaatu salaam jàngaloon dafa am benn ci riwaaya yi boo xam ne ñoom dañu ne dafa am riwaaya bu ci ne ñaari yoon la ko wax mooy ñaari yoon la ko wax mais pas ñeenti yoon ñoom ñu jàpp ci loolu moo tax ñoom dañ allahu akbar allahu akbar comme niñ waxoon sànq ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah ainsi de suite euh, même bu dee ne riwaaye bii nii am na wax euh, am na lu ñu ko lenn ci boroom xam-xamu xadiis yi jame bu mujj bii ne yële euh, li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy bële mais daal mooy ne lii lu am la ñetti yii ñett yi ñooy yi nga xamante ni ñooy yi ci am ñetti façon yi léegi est-ce que laaj bi non seulement imam Malik mais Euh, kii ñoom imaam abu euh, mbokki abu imaam abu xanifa di imaam muhammad ibn al hasan ak imaam abu yusuf ñoom bii lañ jël bu mujj bi imaam ñoom imaam malik jël euh, waa ngiiru imaam malik yi rahmatullah alayhi léegi lan moo gën a noot ci yii nii dañ ay noot amu fi bu ci waay def baax na comme l'imam ahmad rahmatullah alayhi wax moom dane moom pourtant gis nañ ne moom imaam imaam euh, ahmad rahmatullah alayhi moom dafa euh, noddu imaam bu bilaal bi la jël mooy bi nga xam ne amul tarjien mooy amul wax ci suuf na ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah après nga reprendre ashhadu an la ilaha illa moom jëlul boobu de mais dane gis nañ ko sànk ne moom xanafiya yi ñoom bële jël bu imaamu euh, bu adaanu bilal radiyallahu waaye dane niñ ko ko laajee moom imaam ahmad dane euh, boo ci def baax na ndax ñenn ñi dafa am ñoo xam ne dañu ñu nootal ne no bu imaam Abu Mahzura bi lañu ñu war a jël ndax li ma wax nii ne loolu doo fi nekk nootal loolu mooy li gën a dëgër mais dafa am ñoo xam ne dañu ñi nootal mooy da ngay gis ne Shafi'iyya yi ñoom bu imaam Abu Mahzura lañ jël ak Maliki yi même bu dee am na différence bu ndaw ci début takbiir yi ñeent la ñuy def ko ñaar daa am ñu ne ñoom ndax loolu moom la waa xijaas yi def. waa Màkka loolu la ñuy def te tamit tekki yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo ko jàngal Abu Mahzura te loolu ci huitième année bi la ndax année boobu ci la ubbee lan ci la ubbee Màkka jaar fa dem Xunayna bi muy dem Xunayna ci huitième année boobu dafa ubbi Màkka rek dem Xunayna foofu fa la jàngale Abu Mahzura loolu di huitième année après gàddaay bi te yow euh, taxaw leen ñu ne ñu ne ñeneen ñi. ñoom imam ahmad ak ñoo ñi jël xadiisu abdullah ibn zayd di euh, kiiwu bilaal bi façon noddu bi bilaal doon nodd te euh, imam euh, abdullah ibn zayd géntoon ko ñu ne boobu ca première année ba la alors que lii ci huitième année bi la te nag li mujj mooy abrogé li nga xam ne moo njëkkoon ñoom bokk na ci li ñu wax ngir ne kon bii moo gën a dëgër am na sax ñu ñëw ba ne lii dafa def koo nasaxal voilà que ni bu imaam Abu Mahzura bi dafa nasaxal complètement li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, bu kii bi bu façon bi sëy Seyna Bilaal doon nodde waaye imaam Ahmad di tontu ci lool bi ñu ko ko waxee comme que moom sëy Seyna façon noddu naa Bilaal la jël ñu laaj ko lool. ñu ne ko alaysa xadiisu abi comme ni ko imaam ibnul munzir daal di tudde rahmatullah aley mu ne dañ ne imaam ahmad rahmatullah aley alaysa xadiisu abi mahzura ba'da xadiisi abdillah ibn zayd pour wax ko ne ko mais ñu ne ko mais imaam mais yow imaam xadiisu euh, euh, abu mahzura bi radiyallahu anhu mi mi ko yonent mi alayhi salaatu salaam jàngaloon façon nodd gi fële ca Hunayn mais est-ce que loolu nekkul après après xadiisu abdullah ibn zayd bi bilaal doon nodde madina ca première année bi pour wan ko ne kon lool xaw koo junj ko ne yow li nga jàpp loolu dafa da mel ni dañ koo na sa ah. mu ne leen mu tontu ne alaysa qad raja'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-madina fa aqarra bilalan ala adhani abdullah ibn zayd allahu akbar ne ki ko <laughs> ñi ko laaj lool ne leen taxawal alaysa est ce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw Hunayna ginnaaw Hunayn bi mu jàngalee Abu Mahzura lool est-ce que delluwul Medina Makka la des ba fa la génne àddina ah ah di di ah non dellu na dellu na Medina kay ah, si si si fa la génne àddina sax d'ailleurs ñëwaat na fa voilà jóge fa ba acci sax ñëwaat delluwaat fa mu ne waaw kay alaysa qad raja'a an-nabiyyu sa alayhi wa sallam ila Madina ndax yonent bi alayhi salaatu salaam delluwul Medina te ba mu fa delloo Medina est-ce que da ka da ngeen am benn dalil. boo xam ne dafa ñëw ne Bilaal léegi bul noddati comme na nga doon nodde ci xadiis ci kiiwu la Abdullah ibn Zayd gisoon mais noddeel ni Abu Mahzur ay noddeel gis ngeen ah, ah non mu ne loolu la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam delluwaatul Medina ginnaaw bi mu jàngalee imaam Abu Mahzura li mu ko jàngal fii ba pare ne ko del noddu Makka def ko noddukatam Makka ndax delluwul Medina ba pare mu saxal Bilaal ci noddu gi nga xam ne moom la doon noddu dépp première année ba temps Abdullah ibn Zayd daal di woon ko gis ah loolu mooy naam wax dëgg yàlla nag imaam wax nga fi loo génne nga ñu loo xam ne trésor boo xam ne moo tax gis nga wallaahi lii mooy boroom xam-xam mooy ne du du mbir yi du yor dalil rek mooy kii bi mooy mais xam dalil bi ci boppam xam nga boo xoolee ci année yi rek da nga naan tëf tëf tëf da tëb rek ne eh, waaye eh, ñee wax nañ dëgg ah bii moo mujj ñëw huit sept après la la la la jàngale beneen budul bii kon dafa nasaxal bële <laughs> mais boobu c'était sans compter ci boroom xam-xam imaam Ahmad ne déet est-ce que delluwaatul Medina ba pare mu saxal Bilaal te na mu doon nodde continuer di nodde na kon loolu day wane ni lépp baax ku ci moo tax mu ne moom Seydina Ahmad ibn Hanbal di boroom ngiiru Hanbali mu ne sabata an Bilaal wa abi Mahdura adanahuma wa kullun sunna fa huma mustaamilaani jami'an walladi naxtaaru adanu bilal adana bilal mu ne moom imaam ahmad radiallahu taala anhu mu sabata sax na an bilal ci bilal wa abi mahdur ak sayna abu mahdur ñoom ñépp ku ci nekk di noddokatu yonent bi alayhi salaatu wa seen façon yi ñu doon nodde wa kullun sunna bu ci nekk nag sunna la boo xam ne sunnaa yonent bi la alayhi salaatu wa salaam fa huma ñaar yooyu yëpp mustamilaani jami'an yu ñuy jëfe la ñaar yépp waaye mooy bu ci waay jëfe baax na waaye man ahmad de man imaam ahmad walladi naxtaaru bi nga xam ne moom lañ tànn mooy adanu bilaal muy noddug naa bilal ndax loolu la yonente mi alei satu salaam mujje moom la tàmbalee woon te moom la mujje moom en tout loolu la kiiwee moom loom la jël même bu dee ne jàppul ne képp ku nodd beneen bi baaxul loolu nag mooy li nga xamante ne nii mooy li gina dëgër kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy nodd bu ci waay def baax na façon yi ñu gis bu ci waay def muy adaanu bilaal wala adaanu seydina abu mahdura radiallahu taala anhuma wa ardaahuma bu ci waay def baax na euh, léegi am na lu ma waxoon sànq euh, masala bi ma waxoon dinaa ci ñëwaat subhaanallah voilà moo est-ce que nodd mën nañ koo def ci beneen langue bu dul arab comme waa ju yéeme ja Atatürk defoon ne moom mbir yépp léegi julli yooyu yépp mu bëggu ne léegi ci turc lañ koy def moom mi nga xam ne moo ngàdd mu wadd moo waddal xilaafa islaamiya ca 1924 ak yooyu allahu akbar muy Atatürk Muhammad Mustafa Kamal Atatürk nga xam ne moo ko waddal indi fi laïcité goo xam ne Europe sax defuñu noonu tere mais tere loo xam ne subhaanallah ba doon ñëw ne façon kaala yi yi yi ñu xame woon suyuux yi jamono mu ko doon tere ne dañuy teg al alqubba yi nga xam ne mooy <laughs> la mu déggoon sama sëriñ ba doon wax na alqubba algarbiyatul yahudiyatul qabiha bëgg ñuy sol façon <laughs> am na doon waxe ak ak mer sama benn sëriñ bu ne Égypte am naa nag ak mer la wo doon waxe <laughs> mu ne ba pare mu ñëw ne gaa yi imaama yi yi nga xam ne moom lañ xama innal in eh, eh, oh. ah, min lan la waxati waaye Hassaan ibn Thaabit innal amaa'ima min fihrin wa oh, nan la ko loolu la commencé ti wala min fihrin wa ixwatihim qad bayyanu sunanan lillahi linnaasi tuttaba'u allahu akbar doon décrit innal amaa'ima min fihrin ci waa fiir muy Quraysh wa ixwatihim di jullit ñi qad bayyanu sunanan lillah linnaasi tuttabaa euh, boobu muy façon doon décrire façon kaala yooy jullit ñi doon ñu xame woon ko jullit ñi te loolu sunna la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da koo defal Seydina Abdullah ibn Abdurrahman ibn Awf kaala ko ba pare ne ko hakaza fa tamma yabna Awf ne ko nii del kaalawoo yow ibnu Awf Allahu akbar kon ci euh, gàttal moom mu ñëw ne dool dañ koy dindi pour pour daal dindi bépp trace buy wane lii ak jullit ak yooyu l'islam ak yooyu dindi fi yépp xilaafa gi waddal ah euh, bokk na ci yim jëloon ne woon noddu goy yooyu dañ koy def léegi ci turc mais est-ce que loolu mën naa nekk comme benn waay bu ñëwoon ab révolutionnaire ab nationaliste boo xam ne xamul dara ci diine ji ne moom dalay saay gis nga ñun daal il faut être fier de ce que di nga doon kenn nekku fi du nodd ay arab ñu ne ko nooy def mu ne waaye yow ñun ñuy bawol bawol wala saalum saalum yo sonné de sénégalais bu ñu kenn fontoo kon léegi ku fiy nodd nii ngay nodde ñu ne ko léegi nooy nodde mu ne yàlla màgg na yàlla màgg na yàlla màgg na yàlla du comme yooyu den affaire bi lay firi def ko ci wolof wala moo gën a màgg moo gën màgg yooyu maa ngi seede ne non dañ naan ko sawaay é gis nga c'est loolu noonu baaxul mooy ne loolu moom daa baaxul moom ndax affaire yi tawfiiqi yàlla jaamu yàlla la boo xam ni ni mu ñëwee noonu lay noonu lañ koy defee amul di ko changer neneen mu ngi mel nit jàng alxuraan ci julli amul naan man dama koy tari ci sama wolof yeeg li ma dégg ah ah boo ko defee nodd googu kontul waaye gis nga nodd ibaada tawfiq yàlla naka noonu moo tax nit manula taxaw tamit di nodd nu ko neex wala di boole ci nodd gi yoo xam ne balaa commencé na astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allah non non non non yooyu noonu bid'a la mooy ne nit amul droit di noddu noddu lii moo ñëwee ngay wax boo ñëwee jógal noddu da ñëw taxaw allahu akbar allahu akbar moo xam façon boo jël ci yiñ la waxoon nga nodde noonu mais amoo droit naan teew taxaw bismillah euh, astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kaana non non loolu man da nekk loolu bid'a la baaxul am na tamit bi bu ma gis senegaal ba ma fa demee bu yàggul yoo xam ne julli buy waaj a jot gars yi dañuy toog bu waxtu yu jot comme ñu ne vingt heures pile la ñuy julli euh, gée bu vingt heures cinquante neuf jotee ñépp jógandoo naan laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar man ba ma ko déggee ma naan waa ji ki ma ñëwoon këram noonu sans benn waay yi ñaan mais lii lan la ma naan gars yi de léegi lii lañu xewal ñoom daal ba bu bu waxtu yi desee une minute ñu jógandoo ñoom ñépp ma ne xoolal ma lii lii graw na muy xoolal gis nga day mujj continuer image yi que yow xoolal ñiy judd ci ci loolu noonu juddu ci koñ boobu gis loolu ñu koy def ñooñu te jànguñ dañuy jàpp ne lii ci diine ji la mais imaginer ñi ñu jiitu woon saxaaba yi radiyallahu ak boroom xam-xam yi buñ defoon buñ ñeme woon yàlla comme ñun noonu toog rek di xalaat ne lii lu rafet la ñu koy def mais bid'a la baaxul. kon bu boobaa ñun dinañ julli du ñu leer ni nii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon julli tax Amr ibn Abul Hasan la waxoon mais dafa ñëw naka la yonent bi alayhi salaatu xam na ni nit ñee ngi julli ah. mais xam na ne kii saxaaba la bu newoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko dama lay laaj waxuma la yow waxuma keneen mais yonent bi alayhi salaatu salaam naka la doon julli naka la doon jàppee. kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda naka la doon jàppe mais ñun ñu ñëw xalaat di xalaat naan nañ def lii rek après mu continuer te kenn du ñemee wax kenn ndax ñoom commencé nañ koo def te boo waxee day ni tension mais liñ def woo ëpp tension noonu la ñuy def di créer ay mbir ba mbir mi daanaka dara amul dara lu niroo li yonent bi alayhi salaam doon def loolu garaaw la kon ay astaghfirullah astaghfirullah min kulli zanbin inna allah kaana ghafuran rahim bismillah allah non non non non loolu amu ci loolu bid'a la nit booy nodd wala ngay iqaam amul taxaw di wax ay yeneen da ngay ñëw nga def mu jeex léegi euh, pour léegi nag jàll ci côté boobu peut-être euh, def nañ tour bi ci wàllu nodd gi noddukat bi léegi kiy déglu nag kiy déglu comme li yonent bi alayhi salaatu wax ne ci xadiis yu bari ne da ngay wax comme li nga xam ne noonu la noddukat bii wax mooy nit ki day wax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax non li noddukat bi da ne bu ngeen déggee noddukat bi na ngeen wax li mu wax mooy di répéter bu ne allahu akbar allahu akbar ngeen allahu akbar allahu akbar bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah nga an muhammadan rasulullah nga pare léegi boo waxee loolu ba pare euh, après euh, bam des ci ah, liñ naan xay xay ala xay mooy xay ala salaa xay ala faa boobu nga naan laa xawla wala quwata illa billah mu waxaat ko nga laa xawla wala quwata illa noonu ngay def laa hawla wala quwwata illa billah ba mu commencé allahu akbar bam ne allahu akbar allahu akbar nga ne akbar allahu akbar laa ilaha illa allah nga ne laa ilaha nag bu ngeen pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci boo xam ne imaam muslim daal na koy solo imaam abu dawud at-tirmidhi ak an-nasa'i mu ne ida sami'tumu al-mu'adhdhina fa qulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan salla allahu biha ashran thumma salu allaha lilwasila fa innaha manzila fi ljanna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana hu fa man sa'ala allaha liya alwasila hallat alayhi shafa'ati yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen déggatee noddukat bi faqulu misla ma yaqul wax leen lu mel ni li muy wax moo gën ñi ne fi am na yoo xam ne man dañoo am problème yàkkamti nañ nit kiy noddu ba ñuy waxtaan seen biir day am conférence wala benn waxtaanu diine ñépp ne tekk ñu ne julli jot na nit ki jóg di nodd ñuy profité di waxtaan Allahu akbar te yonent bi alayhi salaatu nee na xool bu ngeen déggee noddukat bi wax leen li muy wax mooy lu mu wax rek ngeen wax loolu nag xam nga loolu la wax mais dafa am yeneen riwaay yoo xam ne dañu ñëw tegtale ne luy mooy am la mooy ngay wax li muy wax am na yeneen nag yuy wane ne du li muy wax yépp ngay wax mais ba mu des ci hayya ala al falah hayya ala salaa hayya ala al falah boobu bu bu mu ci wax dañ naan laa hawla wala quwwata illa billah ta xadis boobu imaam muslim daal dina koy solo mooy xadisu abdal di Omar ibn al-Khattab bokk radiyallahu taala anhu mu ne boobu sax moo gën a explicite ida qaala al muazzinu allahu akbar allahu akbar fa qaala ahadukum allahu akbar allahu akbar bu noddukat bi ne allahu akbar allahu akbar kenn ci yéen ne allahu akbar allahu akbar mu ne ashhadu an la ilaha illa allah mu ne ashhadu an la ilaha illa allah mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne hayya ala salaa nga ne mu ne laa hawla wala quwwata illa billah mu ne hayya ala mooy wax ko ñaari yoon nga ne laa hawla wala quwwata illa billah mu ne allahu akbar allahu akbar nga allahu akbar mu ne laa ilaha illa nga ne laa ilaha illa allah mu ne ku def lool daxalal janna dugg naa janna waaw akbar waaw akbar kon loolu da gis ni euh, euh, loolu ngay wax ba pare yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp nag ku def lool bu ngeen defee lool ba pare mu ne ngeen ñaanal ma ngeen julli ci man summa sallu alay loolu nag nit ñi dañ koy faat ndax logiciel yi logiciel yi ñoom yiy def nodd yi ñoom bu noddukat bi paree rek nga dégg ñu ne allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadila wab'athu almaqaama almahmuuda alladhi wa'adta ñëw rek wax loolu tëpp lan te julli yi te yonent bi alayhi nii mu ko waxee nag pour nga am loolu di ko prétendre foog nga def li mu ko wax mooy boo defee lii topp li noddukat bi wax ba ci hayya ala salaa hayya ala falaax yooyu yëpp nga wax laa hawla laa quwwata illaa billah allahu akbar allahu akbar nga wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah laa ilaha illallah boo paree ci lool nooy def da ngay julli ci yonent bi ci façon boo mën a jullee ci moom alayhi salaatu salaam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wala allah salli wa sallim ala nabiina muhammad bu la neexee loo ci wax terme boo wax baax na boo paree ci lool nag nga ñaanal ko al wasila ak al fadila ndax nee na wasila dafa nekk daraja joo xam ne wàccuwaay la biir àjjana boo xam ne benn jaam ci jaamu yàlla yi rekk moo koy moom te moom nee na yonent mi alayhi salaatu yaakaar naa mu nekk man de toute façon nekk na ko moom la kon nag gis nga lii mu ne ñaanal leen ma ngir ma nekk ko loolu du pour moom de pour ñun la ndax buñ ko ko ñaanalee nee na képp ku ma ñaanal buur yàlla dara jooju nga xam ne benn jaam rekk koy moom ci jaamam yépp biir àjjana mu ne ku ma ko ñaanal xallat alayhi shafaati yi kooku maa koy ram mu yowmal qiyam mooy ni ñun la bëgg a jariñ mais de toute façon leer nañu ne àjjana bërëb ba fa gën a kawe yonente mi alei salatu wasalaam fay ne léegi nag lii dañu ko jàngal muy bunt boo xam ne ngir ñu man cee tuuf amee ci ak ram moom kon nag yow dama lay laaj est-ce que rammu yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo la gënal wala waxtaan bi ngay waxtaan ak sa waa ji wala sa xarit bi ngeen di waxtaan ci ñàkk fayda ci profito ndax manu ngeen woon a wax ba waa ji jàngale ndax waa ji moom am na fulla ba ku fi ku fi wax buy jàngale dina la rip réprimander ni ko l'islam digale voilà ndax bu leen yëkkati seen kàddu ci kàddu yonent mi alayhi salaatu wasalaam ndax xadiis la doon wax ak alxuraan kon mbir yi loolu la mooy yoonu ngay wax mais doo fi nekk rek toog di wax lu leen neex di waxtaan ak yooyu kon loolu ci gàttal loolu la pour gina bañ a guddal léegi boo paree dañ koy ñaanal wasila muy nga ñaan ñaan gi ñu waxoon sànq allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima aati muhammadan alwasila walfadila wab'athu almaqaam almahmuud alladi wa'adta eh, loolu ngay ñaan am na nag ci boo xam ne bu ñëw ci imaam albayhaqi innaka laa tuxlifu almiicaad mu daldi ko ci yokk loolu eh, muy yokk boo xam ne mu ngi ci imaam albayhaqi rahmatullah aley même bu dee am nañu koy bañ mais yokk boobu am na kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu nodd eh,